بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 wa xulafaa'ihi al-muhtadiina ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaam bi alayhi salaatu wassalaam eh, kon ñu dellu si ci eh, tafsiru suratul ma'aarij ñu ngi woon fi subhaanahu wa ta'aala doon waxee alladhiina hum ala salaatihim daa'imuun alladhiina gaa yi nga xam ne hum ñoom ala salaatihim ci seeni julli yi daa imuuna dañ cee sax ci jokk gi ñuy jokkook seen borom subhaanahu wa ta'ala dañ cee sax euh, aaya boobu mooy li nga xamante ne foofu la ñu tolloon euh, suñ jotaay bi weesu taxawaloon nañ euh, waxoon nañu li tax ñi nga xam ne ñoom ñooy yoo jokk ci borom subhaanahu wa ak ñi nga xamante ne ñoo cay jokkale di jëme nit di leen yóbbu ci seen borom subhaanahu wa ta'ala euh, lan moo taxoon ñu fonk yi nga xamante ne moom mooy ay xeeti euh, wird euh, ginnaaw bi nga xamante ne dañuy ànd seen ñi ñi ñi ñi ñi ñuy jokkale dañuy ànd ak ñoom ci kaw ne dañu leen di melal maanaam dañu leen di bëggloo buur yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ba pare def lépp ngir borom subhaanahu wa ta'ala sopp jaam boobu te loolu noonu mooy melal gi xamal gi ñuy xamal euh, taalibe bi li nga xam ne moom moo aju ci borom subhaanahu wa ay turam ay meloom maanaam li nga xamante ne moom mooy ay xéewalam ak yeneen ak yi nga xamante ne day ci loolu xamal leen li nga xam ki nga ne moom mooy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, su ko defee ñoom dinañ sopp yàlla sopp yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye dañ leen di xamal tamit euh, maanaam naka la ñuy def ba maanaam ñoom ci seen bopp borom subhaanahu wa ta'aala sopp leen te moom mooy teg euh, ràng gi ñu leen di rangloo jikko yenente bi sallallahu alayhi wa melal bi nga xam ne moom la leen melalee euh, maanaam euh, def ba nga xamante ne dañuy jël yenente bi sallallahu alayhi def ko au centre de lépp maanaam nga xamante ne dañuy yor ay jikkoom maanaam di doxe ay meloom di doxe di di def ko seen seen ki nga xamante ne mooy seen royukaay bu mag li nga xamante ne euh, du ñu am keneen dëgg-dëgg ci royukaay ku dul moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, lii képp koo xamante ne yow yaa koy def yow yaa tudd al murabbi maanaam yow yaay murabbi yaay sëriñ bi nga xam ne yaay tarbiya nit ñi di leen yéeg yéegal di bi subhaanahu wa taala di leen jokkale borom bi subhaanahu wa taala euh, mu am nag ñi nga xamante ne kon dañ koo def ci ay xaal yu bari maanaam ñii di ko def ci himma Euh, ñii di ko def ci xaal mais ñii mu nekk li nga xamante ne euh, moom mooy lu ñu tuddee tariqatul mujahada maanaam ci yoonu li nga xam ne moom mooy euh, daj coono comme niñ ko gisee woon ci bi ñuy gis aay yi nga xam ne ñoo aj woon ci borom subhaanahu wa ta'aala bi mu naan innal insaana xuliqa haluu'a ba aay jeex nga xamante ne aay yi ñu nekk moom mooy secte bi maanaam moom mooy ñi ñi nga xam ne ñoom lañ leen ci kaccat génnee leen ci gisoon nañu ne Euh, dafa am ay mbir yoo xamante ne ki di defar taalibe bi dafa am léeg-léeg ay euh, jaaruwaay yu muy jaar ak moom euh, jaaruwaay yooyu nag daf cee am yoo xamante ne loolu ci yoonu mu jaaxada la maanaam xeex la daj coono def jitte def maanaam da nekk ci combat boobu daa iman maanaam xeex ak sa bakkan maanaam bu fekkente ne ku selon feebar yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci nit ki ñu am fu ñu jaarale ak moom Euh, loolu nag ñi nga xamante ne ñoom danoo man loolu te di ko def dañuy def tarbiya mais ñoom euh, tarbiya bi ñuy def moom mooy ci côté boobu lañ koy def maanaam mooy ala euh, tariqatul mujahada mooy ci yoonu xeex ak yittewoo léegi nag mu am ñeneen ñi nga xamante ne ñoom bil xaal la ñuy tarbiya wi mooy ci xaal xaal mooy lan xaal moom mooy da ngay ànd ak nitu yàlla bi ànd ak sëriñ bu mat bi léeg-léeg nga dégg ñenn ñi di wax na sëriñ bi ak ah, nitu yàlla bi bokkuñu mais moom ci gis-gisu boppam daa jàpp ne euh, nitu yàlla bi mu ëpp doole sëriñ bi loolu lu dëgg amul maanaam li am mooy sëriñ d'abord moom ngir mu ma la nekk mu cheikh yi maanaam nekk kuy tarbiyawaate fokk moom d'abord mu nekk nitu yàlla ba pare nekk nitu yàlla pire d'abord su nekkee nitu yàlla pire d'abord léegi nag ci lay doog a jëlee nit ñi jaare na leen fi nga xamante ne moom la jaar wala boog mu gis beneen yoon bu gën a gàtt moom yoon bi mu jaar ndax bëgg gim leen di bëggal moom taalibe yi maanaam taalibe yi bëgg gi mu leen bëgg moom bëggal leen lu baax faw faw faw sëriñ bi bu dee sëriñ bu mat faw mu bëggee leen déglu leen bu baax faw mu bëggee leen nu raw bi mu bëggee ay doomi boppam maanaam eh, wala boog faw mu bëggee leen nu nu raw nu raw ni la seen wayjur boppam bëggee seen wayjur nu mu leen bëggee moom faw mu bëggee lu ëpp loolu lu mu néew néew Euh, comme yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamante ne noonu la ñu gën bëggee gën ñoo sopp suñu ay mbokk suñu ay wayjur suñu ñëpp comme li yeneen lu alquran wax annabiyyu awlaa bil mu'minina min anfusihim yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a yey jullit yi que sax seen bopp maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam en tant que jullit yow ni mu la bëggee ni mu la fonke ni mu la màggale fi mu la teg ba tax muy sonn ci seen mbir daa iman euh, et que amul beneen yitte bu dul yow yow jullit bi euh, loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu la bëggee noonu moo ëpp ni keneen maanaam yow ci sa yitte boobu ngay def ci sa bopp voilà yitte boobu moo tax ngay gis mu nan maa leen di na nangam def leen nangam euh, ana lakum comme hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ana lakum mithlul walid uallimukum man ni ma mel ci yéen mooy kemu bi maa ngi leen di jàngal di leen xamal moom sax moo raw bi moom moo gën bi comme ni nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'aala melale ku mel noonu nag moo tax xataa ba bi nga xamante ne moom lay wax borom subhaanahu wa ta'aala comme ci sourate Luqman bi muy wax ci ñi nga xamante ne maanaam wayjur yi fonk gi ñu leen war a fonk euh, xorma gi ñu leen war a jox ak gëdd gi nga xam ne moom lañu war a lañ leen war a jox bi mu waxee loolu dafa daf ci teg ne képp koo xamante ne maanaam ñoom wa in jaahadaaka alaa an tushrika bi maa laysa laka bihi ilmun falaa tuti'humaa wa saahibhumaa fid dunyaa ma'ruufaa waaye lu mu ci def wattabi' sabiila man anaaba ilayhi euh, daf ne euh, ñu wayjur bi Euh, ñoom ñoom ñii su fekkente ne dañuy xeex yow ngir nga bokkaale ma man yàlla maanaam cër boo xam ne man maa am nga bëgg nga war cee boole keneen moo xam ñoom la moo xam ñeneen la bañal falaa tuti'humaa bu leen leen topp ci loolu waaye nag wa saahibuhumaa fi dunyaa ma'ruufa waaye ci àdduna maadaama yéen a ngi ci àdduna moom ànd leen na ànd ak ñoom ànd leen rafet bu mën bu njëkk ah waaye nag waaye mu ne wattabi' sabiila man anaaba ilayya na nga topp yoon ak nga xam ne dafa jël lépp kooku nag nga xam ne dafa jël léppam jox ma ko man yàlla mooy sëriñ bi parce que kooku la ne léegi kooku na nga ko topp yoonam loolu moom moo tax topp kooku moom moo gën mooy primé ci topp wayjur bi wuute na ak li nga xam ne awaam yi noonu la ñuy wax ne euh, ginnaaw yàlla yent bi sallallahu alayhi wasallam sa ñaari way sa ñaari loolu dëgg la waaye wayjur yi dafa am ñaari xeeti wayjur dafa am wayjur bi nga xam ne ruux la ak wayjur bi nga xam ne wayjur jëmm la euh, léeg-léeg nag wayjur boobu nekk même nit ki loolu mën na ne maanaam comme koo xamante ne bàyyi mooy sëriñam masalan wala yaayam mooy sëriñam loolu day am mais ñi nga xam ne moom la ñuy waxal fii nag dëgg-dëgg mooy ñu topp yoonu yàlla maanaam ñu toppul yoonu yàlla ñu waxuñu ñooñu ñeneen ñi nga xamante ne tamit dañuy euh, dañuy nekk ci ay naxee ay ma mariirandoo ak ay caaxaan yu dul jeex ba pare tuddee ko yoonu yàlla tuddee ko tasawuf tuddee ko euh, relation bi sëriñ bi am ak taal bi ñooñu tam waxuñoo ñooñu ñooñu tam waxuñoo ñooñu parce que nattuwaay bi lu dara lu dul alquran ak sunna mooy nattuwaay bi boo bañee juum ci sa diggante ak lu ne ak ku ne ak nu ne ak fu ne xool nattuwaay bi mooy alquran ak sunna loo xamante ne dafa dëppoo ak alquran loolu mooy yoon bi lépp loo xamante ne dafa wuuteeg alquran ak sunna loolu moom mooy bi nga xam ne du yoon bi loolu du yoon bi ak ku ci mën a ne ak ku mu mën a doon ak ku mu mën a loolu lu mat a bàyyi la léegi. sëriñ si kon euh, muy nitu yàlla yi teg gi nga xam ne moom la ñuy jaa jaayante gi ñuy jaayante ak ñoom teg gi nga xamante ne moom la ñuy teg mbir yi ci euh, ñu war a euh, ñu ñu ñu ñu am ay xeeti jaamu yàlla yu ñu tëralal ngir ñu topp leen ci loolu ñu ñu ñu leen ci ci loolu ñu ñu ñu jaayante ak borom subhaanahu wa ci loolu ci yoonu nizar ba tax ñu ngir ñu ànd ak ñoom dem ci borom subhaanahu wa ta'ala et ñu jébbal suñu bopp borom subhaanahu wa ta'ala ànd ak ñoom. comme li a li euh, Balqis waxoon euh, alayhi salaam na wa aslamtu nafsi ma aslamtu daf ne wa aslamtu ma'a Sulaymaan lillahi rabbil alamin wa aslamtu damaa jébbalu sama lépp dama ko jël ma jox ko ma jébbal ko kat ma'a Sulaymaan ànd ak yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam mais kan laa jébbalu lillahi rabbil alamin ci buur yàlla laa jébbalu sëriñ bi da ngay ànd ak moom ci kaw ngeen nekk ci yoonu yàlla xattaa bi mu ne wattabee waxul watta bee man anaaba ilayya de toppal kii nga xam ne dafa jël lépp jox ma ko waxul loolu de sabila la wax yoonu kooka wax mooy moom bu teggee yoon bi nga teg du ko rek am maanaam amul lu ciy seet c'est-à-dire yoonu yàlla yàlla ku ko bëgg ku bëgg a dem ci yoonu yàlla dafa bokk ci li nga xamante ne ay principe de base yooyu teg ci sa kanam la mooy ku teggi yoonu yàlla ak koo mën a doon doo ko topp ci loolu loolu moom maanaam bee abaale ci ma ak ku doon nag lu mu màgg mag màgg màgg màgg nga gis ne lii moom li mu ci def wuute nag li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale teg ko ndànk foofu noonu maanaam nga bàyyi li mu la wax nga bàyyi ci lim la nga topp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale loolu bu boobaa yow ci lool yaa ko gën a yey ci lu baax yaa ko gën a teg sa tànk ci lu baax sikk nekkul ci loolu sikk nekkul ci loolu euh, kon ñoom ànd gi ñuy ànd ñoom ci yoonu yàlla teg gi ñuy teg ci yoonu yàlla ñuy jox ci suñu borom subhaanahu wa taala maanaam nitu yàlla yi dafa am euh, dafa am loo xamante ne moom lay moom lay moom lañuy ñuy comme niñ ko gis woon muy wird yi ñuy nose et cetera léegi nag ci biir yooyu nga xamante ne moom lañu ñu teg léeg-léeg ñu am yoo xamante ne dañ la koy soppaloo dañ lay euh, yenn yoo xamante ne dañ naan la ah, lii dee ko def lii baax na parlul ci lii et cetera mais soo xoolee dëgg-dëgg li nga xam ne moom mooy wër-wërloo ci tarbiya bi maanaam day nekk benn xeetu euh, doxalin kese léegi nag euh, kon yoonu euh, xaal moom mooy loolu léegi nag himma bi yitti bi nga xamante ne moom la lay tarbiya moom mooy motivation bu mag bi nga xamante ne moom ngay amee maanaam ci anam boo xamante ne moom ci boppam daf lay Euh, daf lay daf daf lay tarbi parce que da gis li nga xamante ne mooy motivation bu mag bi mu amee jëm ci borom subhaanahu wa ta'ala gu mag ambition bu kawe bi nga xamante ne moom la amee mais aussi euh, li nga xamante ne moom mooy euh, defar gi mu lay defar ngir yéeme gi la yéeme lu baax te gis jëmu gis lan moom moo approprié ci yow ak lan moo gën a yelloo ci yow bu ko defee ngir gën di yéeg di jëm ci sa borom subhaanahu wa ta'ala dina ci yegg sax foo xamante ne jëm mi mu lay xalaat. xalaatal la lu baax loolu ci boppam da lay yëkkati yow jëmm nga koy xalaat sopp gi ko sopp ànd maanaam ci kaw nekk da ngeen di ànd ci borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu da da da lay da lay da lay da lay gën a jegeel borom bi subhaanahu wa daf lay xamal dëgg-dëgg maanaam loolu mooy yitte gi mooy xamal la dëgg-dëgg lan mooy li nga xamante ne mooy sa ay priorité lan mooy li nga xamante ne moom nga war a def lan mooy li nga xamante ne moo lay jege jegeñal borom subhaanahu wa ta'ala mais nay nay leer nay leer te nay leer taalibe bi mooy borom mérite bi moom mooy sóobu bu sëriñ bi de sëriñ bi sóobuwul taalibe bi mooy sóobu donc effort yi nga xam ne moom lañu ñu war a def taalibe bi moo ko war a def taalibe bi mooy ki koy war a def sëriñ bi du ko def de euh, te bu doon ne képp ko comme niñ ko xamee bu doon ne képp koo xamante ne dafa am ak taalibe bu euh, euh, maanaam dafa nekk sëriñ bu mat rek que ni mboolem taal maanaam que ni parce que moom mbir mi ci moom la aju kon mboolem taalibeem yi mu am dañuy yegg ci yàlla te gis nañ li nga xam ne mooy réalité bi mooy ne nag mooy ne da ngay sëriñ bu baax bu mat bu ko vraiment boo xamante ne mat mat mais euh, taalibeem yi duñu duñu duñu mel noonu. beneen bi ci des moom mooy ne euh, sëriñ léeg-léeg nga gis ci sëriñ bu mat a mat bu màgg bu màgg sax mais du am sax benn taalibe am ñoo xam ne benn la am wala ñaar wala ñett et cetera parce que mbir mi yoonu yàlla la. te loolu nag li koy indi comme euh, ni nga xam ne noonu la Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu toxalee ci ñenn ci nit yàlla yi ñu leen di laaj lan moom moo waral comme euh, Cheikh Abdou Aziz Dabakh tamit radiyallahu anhu euh, mi ngi koy wax biñ ko laajee lan moom moo waral léeg-léeg nit yàlla yi vraiment nit ñi duñu leen xàmmee maanaam duñu leen gaaw a gis mu et sëriñ vrai sëriñ yi nit ñi duñu leen topp mais dañuy topp mbooloo yi nga xam ñi nga xamante ne souvent duñ ay vrai lu tax mu ne parce que yàlla taxu leen te sëriñ yooyu nitu yàlla yi dëgg dëgg dëgg ku yàlla tax ñu rek ñoo ñoom ñoom ñoom ñoom maanaam ñoom ñoom ñoo ñoom la ñuy attiré ku yàlla kese lañuy ñuy attiré et ku yàlla taxut a jóg maanaam duñ la attiré waaw duñ la attiré maanaam koo xamante ne ay mbiri àdduna ko tax a jóg wala mbiri àllaaxira ko tax a jóg wala euh, yeneen i mbir ko tax a jóg ay intérêt fii wala boog ay relation sociale yu dëgër wala boog économie bi lay lay xool nan lay nekkee businessman dëgg-dëgg ah problème politique am yi rek lay lay régler kooku moom mën na mën na tase xeetu sëriñ bu ne mu nax ko ci anam bu ne et cetera mais ku jël lépp mu jox ko yàlla borom subhaanahu wa ta'ala kooku mooy tase sëriñ bi nga xamante ne moom moom moom mooy vrai vrai vrai mu rabbi kii dëgg dëgg kii tarbiya waate di yeggale nit ñi ci borom subhaanahu wa ta'ala euh, kon xeetu tarbiya yooyu léegi dañoo produire ñaari xeetu tariqa lu ñu tuddee tariqatu mujaahada ak tariqatu shukri wal mahabba Euh, maanaam tariqatu mujaahada mooy yoonu ñi nga xamante ne dañuy def ay yitte di def ay coono di def ay effort yu bari bari bari ngir mën euh, di àgg fi ñu maanaam kon lool day mel ni day day xaw a mel ni comme comme soldat yi maanaam euh, boo demee armée wala ci yenn en tout cas yi wala yenn mbir yi nga xamante ne yenn yenn bu yarukaay yi léeg-léeg yenn coono yi ñuy dal technique yi wala yenn xeetu. Euh, travail psychologique bi ñuy def ci ñoom et cetera euh, loolu day waral ci ñoom ñu am yenn jikku yi maanaam dañ naan xol bi toj na comme ni ko gars di wax ci wolof maanaam dañ naan maanaam dañuy toj xolu nit ki ci ndax ba ba nga xamante ne ay rëy yi ay soxor ay ci yeneen ak yeneen yu bari bari mën nañ ko bañ a am euh, parce que tout simplement fi leen jaarale la loolu nag day laaj coono ba pare ñu leen di liggéeyloo di leen def noo xamante ne daal yoon boobu ñu bari mën a dugg. ci ay caaxaankat ngir nax nit ñi ne dañ leen di yóbbu ci yàlla fekk dañ leen di doxeloo xaalis dañ leen di euh, liggéeyloo ba ñu euh, dañ leen di euh, maanaam doxloo rek ci seeni intérêt bopp ñoom après ñu dee ñoom ñëpp ñu perte affaire bi du mujj fenn parce que lu tax parce que loolu xeetu impérialisme sax moo ko gën a moo moo ko tane impérialisme sax moo tane loolu maanaam comme ni euh, tubaab yi demoon ci euh, réew africain yi maanaam noot leen euh, di ci créer xam njaam et cetera wala lool sax moo tane exploitation boobu parce que bii ci turu diini la et que dañ leen di nax ci anam goo xamante ne seen anam yëpp seen adduna yëpp dañ koy wër-wërloo ci ci ay quelques personnes yoo xamante ne seeni intérêt la ñuy dox ñu ba pare duñu sax nangu maanaam nga tudd wax ne lii jaaduwul wala lii euh, xëy na gënul man xattaa ba loolu sax duñ ko nangu parce que dañuy maanaam seen xel yi lañ téye ko yeew ko maanaam ba pare branché ko ci seen bos ci anam boo xamante ne liñ bëgg dong la gaa xalaat liñ bëgg rek la gaa wax liñ bëgg loolu la gaa yi di def loolu nag xeetu bu njaam la esclavage déguisé la maanaam dañ koo nëbb mais xeetu bu njaam la kuy nekk jaam nag da ngay nekk jaamu yàlla kese te kese bul ci boole keneen euh, lii ñuy wax nag. du loo xamante ne dama kaa gën a xam kenn xeetu rappel la rappel la et que képp ku ubbi bët xool dina xam ne loolu mooy liy dëgg li xew waxuma réewu Sénégal kese mais ci mboolem gox yi nga xamante ne tasawuf daf faa tasaaroo loolu day am mboolem gox yu tasawuf tasaaroo bari na ci yu mel noonu yoo xamante ne day xew loolu moom euh, te te loolu loolu jarul weddi parce que lu lu lu ne kenn du ko jeex euh, léegi nag par contre. mu am loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la maanaam euh, mooy ne yoon boobu noonu moo tax boroom xam-xam yi nitu yàlla yu mag yi comme li Cheikh Ahmed Zarruq waxoon euh, ci qawaaidu tasawuf euh, rahimahullah wa radiya anhu gis nga li doon wax Cheikh Ahmed Zarruq boo ko xoolee ci fuqaha u maliki yu mag yi la mais naka noonu ci imam la ci waa tasawuf maanaam moom dafa ne dafa ne que yoon boobu noonu tëj nañ maanaam nitu yàlla yi tëj nañ ko nee nañ yoon boobu baaxatul kenn doot ci tarbiyewaate mais Cheikh Abdou Dabakh radiyallahu anhu dafa ne euh, loolu tegtalewul ne dafa tëj carrément déedéet mais c'est parce que caaxaankat yu bari yi dañ cee dugg moo tax euh, di exploiter nit ñi di leen yàqal seen adduna ak seen àllaxira yàqal leen seen diggante ak seen borom gars yi foog na ñu ngi ci kaw dara fekk nekkuñ ci dara ci ay naxee rek lañ ne. Euh, Euh, tout le temps dañ leen di dañ leen jaay ay gént di leen jaay ay gént di tout le temps ay rêve quoi voilà ñu leen di gëmloo yoo xamante ne taxawul ci dara di leen inventer ay anecdote yu gën a extraordinaire ñu nit ñi ñu nekk ci surenchère la parfois sax da gis léeg-léeg affaire bi day mujj nekk concours maanaam ay xeeti rawante kan moo dàq nettali wax ju gën a yéeme ak ju gën a mel ni comme si ñi ñuy tudd seeni mbir du ñu woon ay nit maanaam euh, dafa doy waar daal yàlla nañ yàlla sàmm léegi Cheikh Ahmad Zarruq radiyallahu loolu mu wax Cheikh Abdel Zabar radiyallahu ne déedéet maanaam ñoom dañ koo tëjoon jamono jooju jamono jooy parce que dañoo gisoon dérive ni mu tàmbalee mais nag képp koo xamante ne am na man-man ci tarbiya ci buntu boobu ci melowoowu war na koo mën a def maanaam mais du ko woote mais mën na ko des parce que sinon si ubbee buntu bi rek caaxaante nit dañuy ñëw dugg ci buntu boobu ne ñoom léegi ay sëriñ lañ maanaam euh, di di di nit ñi euh, loolu nag euh, xaqiqatan malgré que te ñoom xoxom yi ci seen niveau tëjoon nañ ko nitu yàlla yu mag yi ci seen niveau tëjoon nañ ko gis nañ ni tëjuwul carrément maanaam tëjuwul carrément loolu mooy li xew ba léegi ba ci suñu joor na yàlla tey jii loolu mooy li xew Euh, te ñu bëri ñi ñi ñi di jam tasawuf ci ci yu mel noonu lañ koy jamee ci yu lañ koy jamee loolu moom moo tax il faut que tamit ñun nangu def li nga xam ne mooy autopsie wu mbir mi maanaam état des lieux bi ñu xam exactement lan moo xew ak lan mooy problème bi te ñu jàmmaarloo moom nangu ko maanaam nangu koo wax nangu ko xool nangu koo gis parce que loolu maa daama amul problème bi duñ ko régler problème yoo xamante ne duñ nangoo jàmmaarloo moom xam ne lii la ñu ne ah, ah déet ah non ko tudd ah, ah, yow bii wax ne da ngay xeex tabakat jihaadu bi ngay wax kon fu mu tegu su fekkente ne xattaa ba nanguwuloo sax nit ñi nekk en désaccord ak yow wala boog euh, nanguwuloo sax ba ñu mën laa wax ne ah yow kat euh, da ngay diingat et cetera te jëmmi diingat ci jëmmi boppam dafa baax parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam da doon diingat yen yi alayhi wasallam dañ doon diingat mais lu lañ doon diingat lu bon lañ doon lu baax kay lii nga lu baax moo baaxul mais lu bon dañ koo war a lii nga euh, léegi ñu dellu si ci kon zikar ak li nga xamante ne moom moo ci nekk ci ay euh, euh, maanaam wala bokk ñu ñëw ci boog tariqatul mahabba mooy yoon bi nga xamante ne mooy yoonu mbëggeel yoonu sopp yooyu nag souvent lu demee nekk tariqat chaziliya tariqat tijaniya ak yu mel noonu ñoom ci yoon boobu lañu lañu lañu la ñu sooboo mooy li nga xam ne Eh, mooy yoonu eh, shukr ma mahabba mais nag amul benn ci tarixa yi boo xamante ne dana manqué li nga xamante ne moom mooy ay zikar maanaam wird yi nga xamante ne moom la teg ak zikar yi yi nga xamante ne sëriñ moo xam su sëriñ personnel moo la koy defal wala boog sëriñu tarixa bi ci boppam moo ko indaale woon noonu mi eh, teg tarixa bi ndax wird yooyu zikar yooyu day yeggale nit ci borom subhaanahu wa ta'ala gisoon nañ ci wàllu zikar mi gisoon nañ li nga xamante ne ci suñu jotaay yu weesu ni ko borom subhaanahu wa ta'aala fonke ni mu ko màggale ba nga xamante ne daf doon wax waskurullaha kathiran na ngeen zikar tudd leen yàlla lu bëri waskurullaha zikran kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asila tudd leen yàlla lu bëri eh, te ngeen sabbal ko suba ak ngoon maanaam kon sabbal gis nga xam nga lan mooy sabbal baatu sabbaxa mu ngi muy mooy ko mu ngi jógee ci sabbaxa bi tekki fii maanaam mooy diirum fii ci turu yàlla yi ak melo yi suba ak ngoon ci mboolem xeetu zikar yi nga xam ne moom ngeen di def tekkiwul rek baatu subhaanallah kese kese kese mais baatu subhaanallah euh, benn la ci mooy bi ci gën a ràññeeku ci ci anam boobu mais euh, yeneen xeetu zikar dañ ci dugg yàlla yi melo yëpp dañ ci dugg ak borom subhaanahu wa ta'aala sax ci boppam moom moo wax ne euh, walillahi al-asmaa'ul husnaa fad'uuhu bihaa buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moom la ñeel tur yu rafet yi kon nag dee ko woowee ci tur yooyu maanaam kon di zikar ci tur yàlla loolu tamit al alquran saxal na ko euh, yeneen ak yeneen xeeti euh, ay zikar yoo xamante ne borom subhaanahu daf ko daf ko daf ko daf ko xiirtal nit ñi zikar mooy li nga xamante ne dëgg-dëgg euh, mooy moom la ñu wax manshurul wilaaya maanaam wilaaya dëgg-dëgg dëgg li nga xam ne moo koy bu mag ak li nga xamante ne moom mooy tax ci nit ki muy tasaaroo dëgg-dëgg ci nit ki Euh, ci anam yu bëree bëri ak tamit di tasaaroo ci ci gox yi mooy mooy euh, borom subhaanahu wa am na xadis boo xamante ne mi ngi ci ñaar saxex yi xadis qudsi la euh, bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moo solo jëlee ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom subhaanahu wa ne ana jalisu man zakarani maanaam man maay toogaale képp koo xamante ne daf may tudd in zakarani fii nafsi si ak ana inda zanni abdi man maa tamit ci sama. Euh, njortal jaam bi mu jàpp ci man voilà euh, fi mu nekkoon man ak sama jaam ñooy toogaloo maanaam ñooy toogaloo maanaam kon dañuy jotaayoo man ak sama jaam kon nga gis entretien intime boobu loolu moo ko indi muy yàlla boobu di sikkat mu ne borom subhanahu wa ta'ala ne in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi su ma tuddee ci boppam ma tudd ko ci sama bopp mu tudd kon zikr bi nga xamante ne nit ki day toog wéet zikar ko moo tax ci tarixa yi mu am zikar yi nga xamante ne dañuy toog zikar ko Euh, mu am mu mu teg ci ne wa in zakarani fii mala in zakartuhu fii mala in xayrum minhu su ma tuddee ci mbooloo mu tudd ko ci mbooloo mu ko gën maanaam mooy mboolooy malaayika yi malaa'ul a'la euh, kon bu fekkente ne nit ki dafa toog di zikkar borom subhaanahu wa ta'aala mooy mbooloo parce que gisoon nañ su suñu jotaay bi weesu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan soo leen rombee toolu àjjana na ngeen ci na ngeen ñu ne lan mooy toolu àjjana yi mun a xelal ko zikr maanaam mooy jotaayu sikkar yi maanaam mbooloo maanaam kon wërngalu sikar yi euh, zikar kon dafa am solo lool zikar euh, day waral njéggalu borom subhaanahu wa taala comme ni nga xamante ne borom subhaanahu wa taala dina innal muslimina wal muslimaat wal mu'minina wal mu'minaat ba aaya jeex daf ne wa zaakirina allaha kathiran wa zaakiraat a'adda allahu lahum lahum wa ajran azima euh, ñi nga xam ne ñooy tudd yàlla góor ñi ak ñuy tudd yàlla jigéen ñi borom subhaanahu wa taala waajalal na leen njéggal ah, ak fay bu rëy rëy rëy borom subhaanahu wa ta'aala bu fekkente ne daf lay fayee di ngay jotaayoo ak moom euh, dëgg-dëgg euh, loolu euh, loolu lu beneen bi ci des moom mooy ne zikar bokk na ci njariñ yi maanaam lii tax dëgg-dëgg mu nekk buntu tarbiya dëgg moom ci lañ nekk nii ndax zikar day tax ba nit ki buy toog ak borom subhaanahu wa ta'aala borom subhaanahu wa ta'aala di ko ràng ay maanaam ay leer loolu yii ñuy tudd nii loolu moom moo tudd waaridaat yi maanaam. yi ñu tudd ni mooy njariñal zikar yi voilà loolu mooy waaridaat yi euh, mooy yi nga xam ne ñooy rot ci xolu nit ki loolu ba tax euh, ci xadis bu nekk saxi imam al-Bukhari xadis sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu mu ne euh, masalu alladhi rabbahu walladhi la wal mayyit zik misaalu kii tudd boroomam subhaanahu wa ta'ala ak ki dul tudd boroomam maanaam kii zikar ak ki zikar seen misaal mooy mooy lan mu ne mooy misaalu ku dund ak kuy dee parce que dund dee ci jëmm ji lañ koy xamee gis maanaam yaram bi et cetera li li extérieur maanaam li feeñ ci biti zahir bi alors que bu dee zikar baatin bi lay dundal maanaam baatinu nit lay dundal ki dul zikar nag baatin bi day dee maanaam kon loolu nga gis kon zikar li nga xamante ne noonu la amee solo maanaam biiru nit te tarbiya yëpp mbokk tarbiya yëpp day wóorloo ci defar baatinu nit maanaam biiram euh, te xaalis boobu. Euh, ñëw na ci Sahih imam Muslim rahimahullah ci riwaaya même hadith Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari masalu masalu bayt alladhi yuzkaru fiha fiha yuzkaru Allahu ta'ala fiha fi fiihi masalu bayt alladhi yuzkaru Allahu ta'ala fiihi wa walladhi la yuzkaru fihi Allahu ta'ala ka masal al-hayy wal mayyit maanaam euh, euh, misaalu néeg bi nga xam ne dañ ciy tudd yàlla ak néeg bi nga xam ne duñ ci tudd yàlla mi ngi mel ne misaalu ku dund ak ku dee maanaam kër gu dee kër gu ràpp ak néeg bu dee néeg bu ràpp ak buñ ko comparé ak buy dund d'ailleurs le fait borom yenent bi sallallahu alayhi wasallam tudd foofu bayt parce que xolu doomu aadama mooy néegu yàlla bu mag bi xolu doomu aadama mooy néegu yàlla bu mag bi loolu tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam nga gis même bi mu duggee ci kaaba yi maanaam daf koo daf koo laabal ak maam Ibrahima loolu lañu ko wax tahhir bayti lit ta'ifina wal 'akifina war ruk'a sujud na nga laabalal sama néeg bi ñi nga xamante ne moom mooy ak ñi xamante ne Euh, ñooy taxaw di julli ak ñi nga xam ne mooy kon jullikat ak ak xamante ne ñoom ñooy tawaaf bi ak ñi nga xam ne ñooy i'tikaaf mooy ñi nga xam ne dañuy i'tikaaf mooy taxaw rek ci kanamu borom subhaanahu wa ta'ala ñu nekk ci jàkka dañ koy wax i'tikaaf mooy nekk ci jàkka ngir jaamu borom subhaanahu mais ki nga xam te ne aakif maanaam dafa taxaw ci kanamu borom subhaanahu wa ta'ala toroxlu ci kanam kooku mooy vrai aakif mooy vrai mu'takif bi. ki nga xam ne dëgg-dëgg dafay wéetoo borom subhaanahu wa ta'ala loolu moom moo tax bu ñu xoolee euh, kon euh, par exemple euh, zikar dafa bokk ci façon yi zikar par exemple mooy di dugg ay xalwa ak yu mel noonu maanaam mooy xalwa du dara lu dugg mooy wéetal borom bi rek subhaanahu wa ta'ala xalaawu mooy wanak wanak ndax nit bu fa nekkee day wéet xalwa mooy foo xam ne dafa nekk rek fu mu nekk baytul xaalan mooy nit bu bu kon xalwa loolu rek la mooy toog yi ngay toog nekk ak borom subhaanahu wa ta'aala wéet ak moom temps bu mënti jël yaa ngi xalwa euh, loolu dafa am solo ci tudd yàlla ndax day tax ngay wéet ak borom subhaanahu wa maanaam nekk foo xamante ne yow rek yaa fay nekk ak borom subhaanahu wa maanaam ni gars yi di wax xalwa maanaam mu mel ni beneen affaire bu extraordinaire comme si que ni boo fa nekkee ay jinne ngay gis ay mbir yu extraordinaire ak yooyu loolu moom ñun xamuñu ko ci diini ji xamuñu ko ci xamuñu ko tamit ci eh, yoonu yàlla li nga xam ne moom la ñuy wax xalwa mooy wéet léeg-léeg nag mu jël ay fan te xalwa googu sax man xattaabu buñ koy wax day day day ànd de da day julli da ngay julli ji de da ngay maanaam moment de bu julli jotee da génn dem julli euh, kon yooyu lool lañ xam ci yoonu yàlla lii mooy li li li xam ci yoonu yàlla la yi gaa yi wax loolu xëy leneen la lasraar manqué la lasraar yanke yi ñoom maanaam ñu yëngatu ci lasraar ñoom am na yeneen yu ñuy def mais yooyu moom ak yoonu yàlla ba tey bokkul nay leer euh, li nga xamante ne kon Euh, moom mooy kon euh, wéet googu te bu ñu xoolee ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy tarbiyu léeg-léeg ñenn yi dinañ soxla benn moment boo xam ne dañu nekk ci xalwa maanaam ngir di zikkar di wéet ak borom maanaam tàqali ko ci biti nii lépp loo xam ne mën na leen a préoccupé ba tax xëy na seen concentration seen nekk borom subhaanallah lu ko nar a perturbé dana deñ mais Euh, nekk ci biir nit ñi loolu moo tudd jalwa maanaam gis nga xalwa jalwa maanaam fi tomb bi nekk rek ko wute euh, léegi nag euh, bu ñu xoolee yoonu nitu yàlla yu mag yi nag dëgg dëgg dëgg mooy ne d'ailleurs yenente bi sallallahu alayhi wax yu bi di wàcc daan na dekk ci xalwa yi mais à partir de moment boobu xamalatuñ ko beneen xalwa allahuma ba mu des i'tikaf yi mi daan def ci jàkke saxaaba yi radiyallahu anhu bariwul woon lu ñu lu ñu def xalwa wala pour pour pour wax ne daan duñu daanuñu ko def di parce que lu tax parce que ñoom comme niñ koy waxee ci yoonu yàlla xalwatu fii telwati seen xalwa ñu ngi woon seen nekk gi ñu daan nekk ci biti parce que li amoon solo mooy pas néeg bi nga xamante ne ay mur la mais néeg bi nga xamante ne mooy xol bi mooy néegu yàlla bu mag li màgg-màgg néegu yàlla bi nga xamante ne moom moo ko gën a mooy xol bu fekkente ne dafa toroxlu ci borom bi subhaanahu wa taala kese moo tax euh, dindi gi ñu doon dindi maanaam bokkaale yi yiñ daan mooy yàlla yu ndaw ñu daan bokkaaleel ak borom subhaanahu wa ci kaaba gi yeneen bi saa bi mu ñëwee yëpp la génne ci kaaba gi maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam noonu la def maanaam dafa laabaloon place bi ngir loolu loolu ishaara la maanaam junj la ci ne da war a laabal sa xol ngir yàlla kese ba nga xamante ne da ngay julli di toroxlu sa borom subhaanahu wa ta'aala ci sa xol di ko te lool ci sikar rek lay amee di ko sujjootal ci sa te lool ci sikar lay amee muy tudd gi ngay tudd yàlla dellu gi ngay dellu ci moom toroxlu gi ngay toroxlu ci moom féey ak meloom yi loolu ci noonu rek lay euh, loolu moom mooy kon ak loo mën a nekk nit koo xam ne da ngay ci sa kanam borom subhaanahu wa ta'aala ngay tudd daa Euh, loolu kon kii tudd yàlla ak ko du tudd kon xol bi tudd yàlla ak xol bi du tudd yàlla dañu mel ne xol bu dund ak bu dee ñoo yem maanaam noonu la mel kon euh, loolu yii ñu fi jot a wax ci wàllu googu yëpp ay njariñ la ci zikar maa tax waare daal mooy leer yi ñëw te leer ñoom ñooy bagage yu mag yi nga xamante ne ñoom la euh, ñoom ñoo ëmb mboolem secret yi li naan secret bi dox sa digganteeg borom subhaanahu wa taala euh, loolu moo ko maanaam leer yu sikkar yooyu ñoom ñoo koy indi yenent bi sallallahu alayhi wa wax na ci xadis bu nekk ci sayyidina euh, bu bu bu saxix imam al Tirmidhi mi ngi ci sunan ak Tirmidhi ko rahimahullah mi ngi ci Muwatta bu imam Malik imam Ibn Maaja tam solo na ko imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jami'a yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ci hadith sayyidina Abu Darda radiyallahu anhu mu ne ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa askaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khayrun lakum min an talqu min an talqu aduwwakum fatadribu riqaba a'naqahum a'naqahum fayadribu a'naqakum qalu bala ya rasulullah qala qala dhikrullah mu ne xanaa du ma leen xabaare ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum li gën ci seen jëf moo gën a sell foog seen borom bi ki di gën a sell li gën a kawe ci daraja ngir mën a yëkkati seen ay daraja fa borom subhaanahu wa seen ay maqaama jaamu yàlla boobu xaar xanaa bëggoon leen ma wax ko wa xayril lakum min infaq zahabi wal fiddati ba pare moo gën ci yéen ci ngeen di dépenser ci riwaaya bu nekk ci Muwatta bu Imam Malik min i'ta'i zahabi wal fidda min i'ta'i zahabi wal waraq maanaam ci ngeen di dépenser or ak xaalis wurus ak xaalis wa xayrun lakum ba pare moo gën ci yéen min an talqu aduwwakum ci ngeen di dajeeg seen noon yi fa tadribu a'naqakum a'naqahum ngeen di dóor seen loos yi wa yadribu a'naqakum ñoom it ñu dóor seen loos yi lii lépp lépp lépp lépp lépp kaay wax ne lu ko gën ñu ko waaw waaw loolu kay sopp nañ ko mu ne leen zikrullah ñu tudd yàlla di sikar maanaam mooy lii tukkee kon ci leeru zikar amul luy tukki amul lu ko nuru loolu moom moo tax nitu yàlla yi teg yi nga xam ne mooy seen wir yi ñu koy def wirdu zikar donte mën na am yeneen i wird voilà day tax comme niñ ko gisewoon malaaka yi di la puukarewoo maanaam di di di yëkkati di yëg borom subhanahu wa ta'ala di puukarewoo yéen malaaka yi di teg seeni laatu ko gisewoon ci hadith bi gisoon ci jotaay bi weesu Euh, hadith Seydina Abu Hurayra ak Seydina Anas radiyallahu anhu mooy malaaka yi nga xam ne da wër ci suuf si te amul leneen lu ñuy wut lu lool loolu et que mooy place mooy mooy ñuy zikar rek bu ñu gisee ñu mbooloo mu toog di zikar rek ñu ne halumu ilaa haajatikum ñëw leen seen aajo ngoog gaa yi si leen gaa yi daw si leen ñëw leen bu ñu yeggsee see la euh, malaaka yi ne malaaka yi ne euh, ah maanaam di tegante ba ba ci kaw asamaan yi borom subhaanahu wa ta'aala laaj leen eh, sama jaam yi lan la ñuy def ñu ne xanaa dañ lay sabbal dañ sant di la kàbbaral di la di la di la màggal ak di la tagg di la bàkk ci mboolem xeeti maanaam ci xeet ci anam gu ne yu bari yi mu lan lañ bëgg eh, eh, mu ne ñu ne xanaa gis nañ ma ñu ne déedéet waa su ma gisoon nu ñuy def ñu ne kon de doon nañ gën a xër doon nañ gën a tar parce que ci ci ci def ñuy def mu ne ah lan lañ bëgg ñu xanaa àjjana gis nañ àjjana déedéet suñ ko gisoon kon lu ñuy def mu ne kon dëgg dañ ci la ñuy bañ ñu gis nañ safara déedéet gisuñu waaw buñ gisoon safara nu muy demee mu ne kon dey dinañ ci gën a dinañ ko gën a gën a ragal dinañ gën a tiit safara dinañ ko gën a moy mu ne nag Euh, kon nag man yàlla euh, jéggal naa leen te li nga xamante ne mooy li ñu bëgg danaa leen ko jox li ñuy ragal tam danaa leen ko fàntal te loolu zikar moo tax déglu li ci dégg mu ne malaaka daan ne diw de dafa ñëwoon rek ngir ab aajo maanaam moom ñëwu fa woon ngir zikar de dafa ñëwoon ngir ab aajo ab aajo rek ku taxoon a jóg zikar gi taxoon a jóg xam nga lan la borom bi wax subhaanahu wa ta'aala walahu qad kafaru ulaa'ika al-qawmu laa yasqaa bihim jaliisuhum kooku tamit jéggal naa ko ndax ñooñu ay nit lañ ñoo xamante ne képp ku jotaayoo ak ñoom dootoo texee deeti dootoo toroxati te li ko yóbbee mooy jotaayu zikar yi gis nga moo tax ngëneel yi ñuy wax ci yenn tarixa yi Euh, xaqiiqatan bu ñu ko xoolee dëgg dëgg dëgg daal di koy càmbar dañuy gis ne ay ngëneel la rek yoo xam ne sax na ci alquran ak sunna et euh, loo xamante ne lu ñu yéemu lu ñu war a maanaam lu ñu la ko maanaam ci ci anam xam ne dañuy foog ne lii ñi ñi bokk rek ko am déedéet ndax ay mbir la yoo xam ne dañoo sax ci alquran ak sunna bépp jullit buy def noonu da koy am. mais comme waa tarixa boobu ñoom dañ koy def di ko jaamoo yàlla ba pare mu sax ci ñoom ñu nekk ci ba pare mu nekk loo xamante ne dafa rituel la ci ñoom et ñoom seen doxalin yëpp day tax ba ngëneel yooyu moom laa ko dal mun ko ñàkk ci mbaaxu borom subhaanahu wa loolu bokk ci di garanti yeneen ak yu mel moom moo tax ay mbir la loo xamante ne daa war a leer que ni lépp sax na ci alquran ak sunna naam nitu yàlla nag dana liggéeyal borom subhanahu wa ta'ala ba yàlla may ko ay jagle te jagle mën na cee boole sax ñi nga xamante ne ñoo ñooy ay soptam ay àndandoom et cetera loolu dëgg la waaye euh, buñ ko xoolaatee ba càmbaraat ko dañuy gis ne loolu gën te rëy tuuti li nekk ci alquran ak sunna loolu kese la et que lépp loo xamante ne mënuñu koo gis ci alquran ak sunna lu koy dëgëral. dañu xam ne loolu moom mën nañ koo teg ko côté te d'ailleurs képp kenn ci nitu yàlla yi loolu lay wax xattaa ba ñi nga xam ne ñooy imaam yu mag yi nga xam ne mooy ñeenti imaam yi ci bon buntu fekk ñoom sax loolu lañ wax ñu yëngatu ci tasawuf tam imaam yu mag yooyu radiyallahu anhum tam loolu lañ wax mooy la benn qaida lañ nañu dëppoo alquran ak lu ñu wax ñu jële ko ci ñun nañ ko teg ci balance sharia su dëppoowee ñu jël su dëppoowul ngeen bàyyi et cetera lii mooy li wér lii mooy li sax yeneen yëpp ñu ci ëpp ay naxee mbaay la ay naxee mbaay la euh, kon zikar dafa am ay ay ay mbir yu muy def ci xolu nit day indi leer ci xolu nit day indi ay mbóot day dalal xol ala bi zikrillah tatma'innul qulub ndax xol yi xol yi dañuy nekk loo xamante ne euh, dañuy jàllar ci diggante ay jikko yu baax ak jikko yu bon xalaat yu baax ak xalaat yu bon ci ay xaal yu baax ak yu bon xol yi noonu la ñuy def mooy xalb moo tax day jàllar léegi ko léegi moo koy dalal moo koy stabiliser ci lan ci lan ci jikko yu baax yi kese dañ dindi jikko yu bone tarbiya yëpp autour de loolu lañu wërloo moo tax zikkar wird yi am solo euh, mbokk yi ngir tënk xattaa ba julli bi borom subhaanahu wa ta'aala daf koo lëkkale ak zikkar ba nga xamante ne comme li ñu waxoon ne al shawkaani waxoon na ko rahimahullah ci bi muy tafsir aaya bi nekk suuratul mu'minuun bi mu naan alladhiina hum fi salaatihim xaashi'uun ne way gëm ñi dëgg-dëgg texe nañ euh, te mooy ñi nga xamante ne ci seeni julli dañ ci toroxlu bu ñu ko xoolee toroxlu boobu mën nañ koo tënk ci baatu zikar dinañ ci ñëwaat mais laata loolu ñu leeral diggante waaridaat yi ak zak askar yi waaridaat euh, ak awraad euh, waarit mooy kon liy rot li nga xam ne mooy flux bi mooy njariñ bi nga xamante ne euh, moo wàcc ci xolu nit ki waaye moom mooy wàcc tamit ci jëmmi nit ki ngir zikar bi parce que zikkar boobu nit ki su ko takkoowee day dem ba leer boobu sax loolu day feeñ ci jëmmam day nekk koo xamante ne ci ay jikkoom ci ay doxalinam ci nimmel da dangay gis njariñ bi parce que zikkarkat la da ngay gis xolam sopp borom wa taala rafet ay doxalinam sell euh, da ngay gis mu bëgg nit ñu baax ñëpp nitu yàlla yëpp waaye nit ñu baax ñu sell ñu tam dañ koy sopp da gis mu nekk koo xamante ne euh, borom bi subhaanahu wa koy teral wërsëgam mën naa bañ a yaatu yaatu waaye wu ñuy waaye wërsëgam moom dana yaatu ci ay anam yu wuute ci ak ay façon yu wuute borom bi subhaanahu wa euh, da koy jox gëdd ci kanamu malaaka yi daf ko fay màggal daf koy réyal ay biro day nekk koo xamante ne borom subhaanahu wa taala daf koy taf ci péyam muy xadaraam bu kawe bu sell bi ndax day zikar ndax day tudd borom subhaanahu wa ndax dafa am ay wird yu muy def voilà wirdu yëpp noonu la ñuy def dañuy yóbbu nit ñi ci wa kul wa kullu wirdin murida li hadratillahi wa lam yahida sawa intama ilal jilani awil tamaami ahmad tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi iz kulluha iz kulluhum qat'an ala sawaab waaw borom Masaalikul Jinaan radiyallahu anhu loolu la wax bépp wér day yóbbu taalibe bi wér taalibe bi ci xadara muy péeyu buur yàlla subhaanahu wa taala te loolu du du mooy moo xam dafa askanoo wird woowu ci Seydi Abdul Qaadir Jilaani wala ci Seex Ahmed Tijaani wala ñeneen ci xutbu yu mag yi radiyallahu anhum ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi ñoom ñëpp dañ leen di jariñ ndax ñoom ñëpp ci lu ñu dogg ñu ngi ci joor bu baax ñëpp dañoo teg ñoom ñëpp dañoo teg seen tànk ci alquran ak sunna ñoom dañoo teg seen tànk ci lu baax ci liy jariña nit képp nag koo xamante ne da ngaa jàpp ne ñu def benn point bu ndaw foofu suma tariqa kese moo baax moom rek mën a yóbbu nit ñi ci yàlla waxuloo dëgg loolu amul fenn du dëgg ay caaxaan la képp ku jàpp ne sama sëriñ rek moo baax moom rek moo mën a yóbbu nit ñi ci yàlla waxoo dëgg waaye nag taalibe bu dëggu ci taalibeem war naa fas ci xolam ne sëriñam amul ku ko gën a kawe loolu nag dañ koy may ku ne mu mën koo jàpp ku ko jàppee noonu bàyyi ko ndax looloo koy jëriñ parce que li tax mu bàyyi fi ñëpp ànd ak sëriñ bi mooy ne dafa jàpp ne sëriñ bi moo gën a kawe mais nag bu mu ko teg ci sama baay ci yoon wi la nekkoon wala sama maam ci la nekkoon wala suñu waa koñ ci la dëkk wala boog et cetera xeetu considération yooyu déedéet mais su fekkente ne jàpp na ci xolom ne ah wax dëgg yàlla de yoonu yàlla rek laa bëgg si sëriñ bii moo ma doy moom mooy kii ma gën a doy ci mboolem sëriñ si ma gis ñi ma xam na jàpp ci kooku incha allah taala dina yegg ci yàlla euh, te loolu da amul benn muskila amul benn muskila am na tamit leneen lu ñenn ñi di di nga mooy nga gis sëriñ bu la gën a doy nga bàyyi fii ci la doyoon nga dem ci beneen bi non seulement loolu dafa ràññeeku dafa ràññeeku loolu dafa ràññeeku mais li ko gën a ràññeeku sax mooy sëriñ moom ci boppam benn sëriñ bu gisee comme li Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu doon wax ñoom imam Sha'rani yu nettali na seen wax ak ñeneen ak ñeneen muy fukkeelu buntu ak ñaar ci Rima Hizbir Rahim ala nekk ala nuhu Hizbir Rahim Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti radiyallahu anhu bi ci leeral masala boobu mu ne d'ailleurs buntu bi sax noonu la ko tudde képp koo xamante ne yàlla rek la tax a jóg nga am ay taalibe yu ànd ak yow ci yoonu yàlla nga dem ba gis sëriñ boo xamante ne moo la raw te moo la gën a mën lii ngeen di def li ngeen nekke yow da ngaa war yow ak say taalibe ngeen dem yow nga bàyyi nekk gi nga nekk kilifa yi gaa yi nga mujj doon kenn seen mbokku taalibe dong dem ci sëriñ bu mag bi ki nga xam ne moom nga jàpp ngeen jàpp ne moo leen gën a kawe loolu mooy li yelloo su dul loolu rek c'est parce que kon yàlla rek rek rek taxu ko jug sëriñ boobu waxuma laa nag taalibe boobu bi nga xam ne moom moo moom moo gis loolu mbir mi dafa war a leer euh, nag li nga xam ne moom mooy ay considération yi nga xam ne tariqa tijaani rek ko am maanaam wala boog daf koo jagoo ci yenn mbir yi xëy na loolu du tax ñu ñu ciy jóg ñu ciy dugg ndax euh, du jotaay du pour loolu euh, mais liñ ci namoon rek mooy li nga xamante ne de manière générale euh, kon zikar yooyu wird dafa am ñetti façon dafa am wirdu mujtahidin mu am wirdu sa'irin ak wirdu wasilin ñetti yooyu ñoo am wirdul mujtahidin mooy lan mooy wird bi nga xamante ne ñiy xeex di xeex ak seen bakkan di doog a tàmbali yoon bi ñoom ñoo ciy ne euh, jubluwuñ ci nag ne ñooñu rekk ci ne déedéet mais ñi nekk ci loolu dañuy continuer dañuy nekk ci loolu mais dañuy continuer nekk ci leneen maanaam bu ñu yéggee ci beneen maqaama lool loolu lañ ci dugg euh, parce que maqaama du loo xamante ne daanaam da ngay nekk ci benn maqaama tey boo boo demee ci beneen maqaama léegi lii lii perte nga ko du demee noonu maanaam da ngay dajale waale mbir yëpp. mi ngi mel ne boo amee benn diplôme nga am benn diplôme du ne ba diplôme bu njëkk bi perte ko mais da ngay maanaam boo amee BFEM après nga am bac maanaam bac day day maanaam euh, day dajale compétence yi nga xam ne moom la ki be ki am BFEM am maanaam loolu lañu ci déglu léegi euh, kon su fekkente ne nit ki euh, dafa maanaam day def wirdu mujtahid moom yooyu nag ay wirdu mooy zikar la moo ci ëpp solo comme li tax mu ëpp ci solo wax nañ ko léegi te dinañ ci ñëwaat léegi ay julli ay koor ak yeneen yu mel noonu maanaam lépp loo xam ne xeeti jaamu yàlla la ay saraxe xam na yaa wér na sarax am na mooy bis bu nekk dinaa saraxe nangam wala chaque semaine dinaa saraxe nangam wala àjjuma bu doon dinaa saraxe nangam loolu ay wér la ci sarax te wér soo ko manqué su dee da nga koo jàppee wér soo ko manqué da nga koy fay. gisoon nañ xadis Seydina Umar bi la anhu bi bi nekk sax imam Muslim ak ci sunan yi imam al-Bukhari rek moo ko indiwul ci waa ashaabu kutubu sitta mun na mën naa ma an hizbihi eh, aw an shay'in minhu thumma qara'ahu ba eh, bayna salaatil fajr wa salaatil zuhr fa ka'annama qara'ahu min al-layl képp koo xam ne da ngaa nelaw wali sa xisbu maanaam sa wérdu bi ngay def mm, ci guddi gi wala ci benn partie ci guddi gi ci ci wala boog benn partie ci wérdu bi nga daan def ci. xisbu bi topp na nga jàng ko kañ euh, boo xëyee maanaam diggante suba gi ak ak euh, julli suba gi ak tis ak tisbaar julli tisbaar su dee par exemple julli naa fi la yooraan def la léegi da ngay xaar bu jant bi jógee nga julli ko ci diggante boobu bu dee euh, wirdu bi ay ay julli la woon noonu ngay def et cetera loolu mu ne bu boobaa day mel ni ko ci guddi te boo ko manqué ci bés bi da nga koy rattraper da nga koy fay su fekkente ne nag loo soogule ci yoonu nitu yàlla yi fasante kóllëre ak nitu yàlla ci ne fokk danaa ko def du ma ko manqué loolu bu boobaa day nekk lu ràññeeku lu la war parce que ci yoonu lizardo day nekk comme loo xam ne farata la ci maanaam fay gi dootu nekk ci buñ soog lu farata lay doon parce que farata dañ ko war a parce que loolu farata daa bokk farata yi. Euh, naka noonu euh, kon euh, yooyu mooy wirdu mujtahidin yooyu dañoo am ay waaridaat yu ñuy nit ki mu am wirdu yi nga xamante ne moom mooy wirdu sa'irina mooy wirdu yi nga xam ne dañuy dañuy tukki sóobu dem ci yoonu yàlla borom subhaanahu wa ta'ala yooyu wirdu mooy euh, nit ki deñ gi muy deñ ci yi nga xamante ne mooy mbiru àdduna yi maanaam deñ ji ñu ciy dem ci xolam. Euh, ak jikko yu ñaaw yi nga xamante ne ñoom ñooy am jikko yooyu deñ jim ciy deñ waaye jikko yu rafet yi ni muy fexe ba ràngoo ko xolam melowoo ko muy wéeru yàlla sopp yàlla bëgg yàlla bëgg yeneen bi sallallahu alayhi bëgg lu baax bëgg nit ñu baax ñi euh, jël léppam jox ko yàlla euh, di ragal yàlla di toroxlu ci kanamu yàlla et cetera waaye du mooyu ay iñaan soxor rëy gistal déggital et cetera loolu mooy wirdu ñi nga xam ne ñoom ñooy sóobu ci yoonu yàlla maanaam loolu dañ ciy sax mu am wirdu ñi nga xam ne mooy wirdu waasuleen muy wirdu ñi nga xam ne dañoo yegg ci yàlla mooy ne seen mébét ak seen xalaat lépp lu dul yàlla dañ ko ciy génne lépp loo xamante ne seen bànneex la ay bànneex la topp bànneex dañu koy dagg nekk ci li nga xam ne moom la yàlla bëgg maanaam mooy euh, euh, ci kanamu yàlla rek lañu ne toroxlu ci kanamu yàlla kese taxaw ci kanamu yàlla kese loolu mooy wirdu waasiliina mooy wirdu ñi nga xam ne dañoo yegg ci yàlla te ñooñu moom mooy ñi alxuraan wax fii mooy almusalliina allaziina hum ala salaatihim daa'imuun mooy ñi nga xam ne dañoo sax ci seen julli gi seen toroxlu ci kanam borom bi loolu daf leen jural ay waaridaat waarit moom tamit dafa am waaridul intibaa am waaridul iqbal ak waaridul wusul bi nga xam ne moom mooy yeewu waaridul intibaa mooy nga yeewu nga xam ne day tax ba nit ki yeewu diggante ma borom subhaanahu wa ta'aala waarit boobu su yegsee maanaam nit ki danaan man caaxaan yi ma nekkee woon war naa koo bàyyi dem ci borom subhaanahu wa taala jublu ci yàlla lépp lu nar a dox sama diggante yàlla nag danaa fas naa yéene jàmmaarloo ko moom maanaam nit ki noonu xolam di yeewoo ci loolu loolu mooy waaru bi itibaar euh, léegi yeewu googu mu yeewu day tax ba mu ne ah man kat maanaam mu mu commencé jël ay résolution léegi waar bu iqbal moo koy may mu nag léegi nag résolution yi mu koy mettre en application mais léegi dama koy def dama ci ne moo tax borom subhanahu wa ta'ala da koy may kattan am na ñoo xamante ne dinañ yeewu de mais énergie spirituelle bi leen di permettre bi leen di jari tax ñu mën a bàyyi lu bon yi nekke loolu lañ dul am walla énergie spirituelle bi war a tax ñu mën a jël décision yi war a jël ne léegi lii lay def te ne ci loolu tamit duñ ko am parce que waal bu iqbal boobu lañ amul maanaam leer boobu di rot muy di nekk ci xol ak secret yi mu àndal ak xaqaa'iq yi nga xamante ne moom lay àndal et cetera muy réalité spirituelle yi yi subtilité yi nga xam ne moom mooy lataa'if yooyu lañ dul am euh, beneen bi nag mooy waaradul ittisal wal wusul mooy waal yi nga xam ne bu ñu yegsee ci xol leer yooyu bu ñu waddee si xol ak secret yooyu dañuy tax ba nit ki jokk ci borom subhaanahu wa taala bu boobaa nag euh, moom day nekk yàlla rek maanaam même bu nekk biti ci nit ñi zahir bi mooy nekk nit ñi mais baatinam yàlla lay nekkal euh, julli moom moo dajale yooyu et que moo tax borom subhaanahu wa ta'aala lëkkale zikar ak julli voilà mu mu lëkkale zikar ak julli kon insha allahu taala ñu daal di yem foofu ci jotaay bi di ñëw ñu dem ci euh, aaya yi nga xamante ne ñoom euh, ñoo ci euh, tegu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 شافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون